léegi dama lay laaj depuis boobu nga foog ne lan la la lan la réglé réglé wu dara dara la la dara parce que gars yi il suffit léegi sax da dafa ñenn ñi wal iyaazu billah dafa jur ci ñun ak tayal mooy jàpp nañ ne bu ñu defee loolu def nañ ci gën a rëy mooy ñun léegi wàccoo na ñoom ñooñu pare nañ ci jeex na ñun parce que on a vu nos tool si tool yi kooku on a moitié ñëw sa kooku pour diir leen lu kooku sant lu kooku léegi c'est bon wal iyaazu billah fan la booyee boowul. foogul waaw man d'accord naa sax ngeen wàcc kaamil mu dugg ci wàllu ñaan gi mais di def lu concret mais du ngeen def dara kaamil bi ngeen di jàng boo leen ne du nii de du nii de <laughs> du nii yeneen tay sa sam ñaan yàlla gaa yi ñaanal saxaabaan yi waaye jël ay matuwaay ngir la loolee mu faj ko takk ay dem jëflante ko gaa bu jaree ay ay ay ay ay ñu yónnee leen dimbali leen ñu leen mais toog rek ñun ñun ñépp toog nañ ne daal ñun daal bañ bañ bañ bañ wàccee kaamil wala bañ kiiwee ja jàkka ja wala bañ defee benn sitting wala benn marche wala ça suffit c'est bon c'est pas bon oui <laughs> c'est pas bon et pas suffisant yonent way sa sam bi fii axzu bil asbab waaw teewul damaa yéene tubay sax saam li ñëwoon fii naa ko benn saam ngir sama njaboot waaw neuf famille ma war leen a dundal neuf kër nit yu ma war a dundal ak ña fa nekk te du si kese fa nekk ak ñam fa nekkal neewul ma naa ko kii dóor ay affaire u miracle leer lu ñu war a def loo xam ne am xel ak jëngoo koy faj ngeen ne léegi nañ leen def miracle ma ne benn miracle du fi am benn daal la fi mën a am xanaa luxus waaw luxus moom bu leen neexee ngeen waaye loolu fajut dara ñu seet nag kañ la gën gaa yi fiy wax ñii yépp li faj mbir yi ma ne xaalis bu weex tàll lañ dóor ci taabal ngir projet yi dox waaye ñaanu kese toog ku nekk di xoolante defe naan dina dox non moom kay moom ñun am nañ yaakaar ci yàlla ma ne amoo benn yaakaar yow ñàkk teggin ci sa kanamu borom nga def ba nga waxee lool nga ci pare te gërëm nga xaw a ñàkk ci leen ne naa fexe lii wala maa lii maa ko jël comme contribution engagement ne lii dinaa ko ci def ku nekk def loolu mu taxaw ku nekk toog lem sa lem say loxo toog nekk sa say wóor naa kanam affaire bi dina dox wallahi du dox wallahi du dox wallahi du dox maa leen ko wax. te képp kenn na ma indil benn exemple boo xam ne nii lañ doxalee mu dox masula am projet yëpp gars yi dañ cee ñàkk di ñaan ñaan dafa am mooy ngànnaay jullit mais yonent bay saa saa ñu jàngal ne mbir mi du da yem ci ñaan kebe keb gëne ñaanal tay jëf ñaanal tay jëf waaw <laughs> mu ngi noonu waaw loolu mooy affaire bi yonent bay saa mu xam ne lii la mu génn dem jëmb bu ko ngam ngir dox lee nga xam ne coono gi nga xam ne waa kër moom la ñu nar a nekke ndax benn saa moo am ci kër gi ci suba ba ngoon mu jël dem waaw jël mbubb ko ngam bi muy xare jox ko benn yahut ngir mu jox ko li nga xam ne mooy dund ba bu jamono neexee temps tel délai tel bu ñu xam mu ñëw joxewaat la mu joxe la ko yahut bi joxoon récupérer li nga xam ne mooy diraan lii mooy lii la de solution il faut que ñu koy trouver c'est concret waaw ñaan nañu ñaan bu kenn bàyyi ñaan waaw mooy mooy mooy euh, vraiment euh, euh, li li suñu borom ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata xaw ma borom bee ñu ko def mais bu dee ñun ñoo ñu ñu ñu li ñu borom bi ne na lu ci jaar mais suñu affaire la suñu affaire la laa wax. suñu affaire la kii ak gis ñun ñoo gisi da ngay gis ñenn ñi ëppal ci côté bi ma doon wax lu ñëw ñu ne nañ ñaan lu ñëw nañ wàcce kaame lu ñëw nañu kii ta duñu dañuñu ñëngu waaw ko wàcceel kaamil ñu ngi génn ci seen poche yi di jël ay sas di ko doxal muy dox mais yenn yi nga xam ne moom xaw na leen a sori mel ni affaire bi ah limite da nga naan est-ce que gars ko rek pour kii quoi pour pour bi folklore ñu xam ne rek am na ñu ne ah keroog ñoom ñi ñoom diw sax ñaanoon nañ ci waaw mais yeneen ñoom yemuñu ci ñaan kese wallahi yemuñu ci ñaan kese ñu ngay génne loolu loolu ci ay milliards dóor ko ci daara gi ngir mbir yi dox waaw nga gis ñoo xam ne côté boobu lañu lañu lañu lañu lañu ëppale am ñeneen ñoo xam ne moom beneen côté bi lañu ëppale waaw ah non ay ñaan lan yooyu taxawu na affaire bi il faut sa bopp nga ñaxee sa bopp yor say affaire ak fii loo fi amalul sa bopp loo fi ñaxewul sa bopp doo ko amal non non non lan noo arrêté il faut ñu ne la yow itam bu ñu fontoo itam attention yaa ngi ala xatar yow yow yow danger bu rëy rëy rëy yow al hawla wal quwwata lak yow yaa ji sax garaaw li ka kene garaaw la na kaare mais billahi yow yaa ko gën a garaaw le kaar waa ji naan nag wàcce kaamil saa su kooku garaaw na mais yow mi jàpp ne mbir yépp sa loxo la ne waaw sa ngóoraan bopp la sa seeru bopp la bi dara yàlla new ci yow moom da toute façon bu dee loolu la gëm sax yéefér nga yow yow yéefér nga waaw yow moom yéefér nga na bu dee yaa ngi wóotewul jullit bés boo ko fasee tax xam xam xam dëgg dëgg kër gi ci saas waaw gis ñoo xam ne noonu la yéen non bi lii la il faut affaire nekk ci kii ba ñooñu moo tax seen côté lépp lu jëm ci spiritualité jaamu yàlla dañ koy délaissé waaw ne dañuy dundal seen àddina ndax fii loo fi ñafewul doo ko am nangam nangam dara yàlla ci du seen affaire waaw ñii lan moo ñu tee wasatiya ñu nekk ci te borom bi ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata il faut ñu xam jàngale yonent bi alayhi salaam quoi te di ci nekk te bañ caaxaan yi ñu nekke ak yi ñu nekke laa ilaha wala ilaha illallah ñaar ñii ma wax bu ci bokk di kenn ci ñoom nekkal ci wasatiya muy yoonu yonent bi alayhi salaam al-hanafi as-samha waaw te xayrul umuri awsatuha li gën ci mbir mooy li ci gën a dëggu doomu te mooy yonent bi alayhi salaam ne woon mooy lii de waaw gis nga keroog waa Mudar ñu ñëwoon gisoon nañ hadith bi mu ñëw ñëw ñu ngi ëpp seen yor yi ñu ngi xotteeku ñu ngi poussière pënd def nii yonent way saa saa bi ñëwee fekk ko mu toog saxaaba bi radiyallahu anhum di gis rek ñu gis xar kanam bi soppeeku toogu nag benn xar kanam bu soppi nag mu toog allahumma yëkkati loxo waaye yàlla yàlla nga ci déedéet dafa jóg ci saase waaw dugg ci kër gi ngir seetlu mu leen dimbalee gisul dara ndeysaan mu ñëwaat am saxaabiyun jaliilun faqiih waaw daal bi repérer affaire boobu waaw seetlu yonent bay saasaam li mu def ak xar gi soppeeku ak jóg di mu jóg mu jëlee am na lu mu doon uti mais moom mu jóg dem la nekk ci kër mu ñëw indi dóor teg ñeneen ñi gisool dem ku nekk dem di jël yi indi ñu indi ba affaire yi bari yonent bay saasaam xar kanam gi ne leer lu badd waaw pleine lune mu leer nañ di nañ ndax kontaan. kala waxoon xadis bu siiw man sanna fi islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyama képp ku jóg ci l'islam tëral am sax pay ak payu képp ku la topp ci loolu ba yawm al-qiyama te du wàññi dara ci seen pay mooy lu mën jóg dem dafi leen nag am na ay bokk jur yu nekk ci coono mu jóg essayer nous il faut que nous mais toog ànd ak ak kafal ak tayal toog tanaan lool baax du baax waaw loolu moom maru la baax <laughs> waaw moom nan lay baaxe ah ah Allahu akbar nan lay baaxe wallahi loolu manu la baax il faut kon ñu xam njàngalem yonent bi alayhi salaatu wa salaam Allahu akbar yahuudi bi nag am na ci yenn riwaaya comme na imaam al-Haafiz ibn Hajar rahimahullah bi muy solo bi muy sara hadiis bi mu ne wa haadha al-yahuudi huwa Abu Shahm bayyanahu ash-Shaafi'i thumma al-Bayhaqi min tariiq Ja'far ibn Muhammad an abiihi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rahana dir'an lahu 'inda Abi Shahm al-yahuudi rajulun min banii Zufar fii sha'ir Oh. bon non ah, waaw <laughs> mu ne waaw mu ne am na mu ne yahuudi bii nag lu ma banu zufar banu zafar banu zafar voilà mu ne yahud bi abu shahm la tudd ki leeral ne mooy abu shahm loolu loon turam mooy ash-shafi'i al imam rahimahullah min gisoon jotaay bi ñu génn wal Bayhaqi ak taalibeem bu mag bi la imaamul Bayhaqi direct mais mooy eh, ki nga xam ne moom la boroom xam-xamu Shafi'i yi di wax ne kullu Shafi'i ash-Shafi'iyya Shafi'i yëpp iyaalu ñoom ñëpp dañoo yoreel njëkkal imaamu Shafi'i ba mu des al-Bayhaqi moom imaamu Shafi'i moo ko yoreel njëkkal tellement ni mu tegaate leeral mazhabu Shafi'i rahimahullahu ta'ala non mu ne loolu imaamu Shafi'i ak leeral na turam ne mooy Abu Sahm na ko noon imaam al-Bayhaqi ci hadis boo xam ne rahmatullah alayhi ma ci yoonu Ja'far ibn Muhammad waaw muy Ja'far al imaam Ja'far ibn Muhammad eh, radiyallahu ta'ala an ali bayti rasulillah alayhi salatu wassalam mu jël ko ci baayam bi Muhammad eh, muy Ja'far as-Sadiq Ja'far moom la Ja'far as-Sadiq waaw Muhammad ibn Ali ibn Abi mooy Ali Zayn al-Abidin ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami' anna an-nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rahana dir'an lahu dafa tayle euh, euh, benn joxe en gage benn mbubu ko ngam inda Abi Shahm al-Yahudi Abu Shahm di yahud ba nga xam ne rajulun min Bani Zafar fii Sha'ir bokk ci waa Banu Zafar bokkoon ci waa Aws voilà mooy moom wa kaana halifan lahum seen allié la woon sinon moom yahud la bokkul ci arab yi foofu voilà mu ngi noonu dalee Allahu akbar ah non yeneen tubaab yi saa salaam daal di koy euh, kon loolu doon turu ki nga xam ne mooy yahuudi yi boobu rek waaw <laughs> kon loolu lu am am solo la de waaw. ah hadis bii yonent bay saasan dañ ciy jàngal que ne mooy yéeféer yi am na am waaw ce n'est pas bon ay yéeféer kon amuñu moom ñu dara non non non yéeféer fan transport de l'agglomération de l'agglomération grenobloise ma daal di koy tudde transport africain gratuit wala transport arabe gratuit waxu caaxaan la wallahi waxu caaxaan la waaw di jël ba duma fay dara <laughs> waaw léegi sax PV gars yi gis nañ koo sophistiqué léegi léegi sax booy kii moom police la ñuy woo contrôleur policier la ñuy woo ngay doon dof lu naan ay nii yoon nii ñëwoo police waaye police yi ñëw waaw saa yi dina gaaw génne loolu ah ndax bu police ñëwee surtout bu dee il n'est pas régulé <laughs> régularisé moom sa situation n'est pas régularisée boo moywul ay ah, eh, tojaange gars yi euh, dañu ñeme dañu ñeme lu lu lu lu lu garaaw yow yaa ngi am problème mu këyit ba pare dugg ci métro di burle yaa ngi am problème këyit ba pare yor oto di dawal sans permis mais yow yaa ngi sànni sa bopp daa laa jël diilu mooy yaa ngi alal sa bopp <laughs> nooy nekk Europe yow amooy këyit wala ngay këyit leerut wala mu ngi ci procédure nga ñëw def loo xamante ni nii yow juge bi mën naa sukkandiku ci loolu bañal la ne la non kii kenn du ko renouveler kenn du ko defaraatal ay këyitam kenn du ko jox changement de statut parce que defoon na langam ak nangam. wal iyaazu billah <laughs> waaw. naan ci yéeféer la amul dara parce que bu doon yéeféer bu am kon yeneen bay sa sam du jàpp ne yéwu di yi mu yor moo ko moom <laughs> waaw dañ ciy jàng ne kon ndekete ñoom dañuy am te li ñu am ñoo ko moom boo ko soxlaa da ngay jaar ci procédure yi ñu may la ko ñoom ci lu ñu gërëm wala nga jënd ko wala nga leb ko wala lu mu mën di dem façon jënd yeeg yooyu mais mënoo ñëw rek fukkal ci ko wala boo xanaa xare am waaw ak ñoom ñi nga xam ne xar bii lañ ci ñoom dañuy xarek ñoom nañ fa jële a biens de bu dul loolu dara ñépp nekk ci jàmm amoon ñoom benn problème nga ñëw waaye parce que li yéeféer lañ ma jël seen alal wala di jëfandikoo seen affaire sa doo fay kaana walla si xajul li dayaani wax na lu amul wax na wax na la lu wuteek li nga wax ne yow li nga wax amul waaw yonent bay sa sa nee na amul benn way ngëm yàlla laa wax boo xam ne dina dugg àjjana ëllëg fekk mu yoreel ab yéefar ak lu dul dina ko fay waaye benn yéefar du dugg safara ëllëg yoreel way ngëm yàlla ak lu dul dina ko fay baram fa dugg léegi nag yaay seet est-ce kon bu boobaa di nga ne tàgg transport transport de l'agglomération grenobloise est-ce que ko tuddee li nga xamante ne mooy transport arabe wala africain gratuit waxu caaxaan la waaw buur la rek di dem bu ñëpp yow métro bi dina doxati mais ñi koy liggéey daa am ñoo xam ne ñooy maintenir maintenance bi ñoo xamante ni ñoom la ñuy fay ñoo koy dawal ñun ñëpp ci yow tike yi ngay jënd ak yooyu ak te subvention bu mag lañ ñu def yow fayoo dëgg-dëggu prix tike bi de buñ la fayloo woon tike bi wallaahi dootoo ko jëlati jaral na laa dox da ngay dox <laughs> waaw ñu def ci ay subvention yu bari tike un euro quarante yàlla may na la ko waaw. nga bañ ko fee def ba pare wàcc ci keesu PMI bi jënd fa ay kii ay kii ci kii français au jeu bi euh, di xoos ay ay ay fas. wala yaa billah yow da ngay fontu ba pare naan ah euh, Muhammad ça va il suffit trop bien trop bien non c'est kuffar non oh il doon suuf waay ma ne la arrêté nga naan c'est kuffar arrêté ah seen jikko yooyu ngeen mel ñu jàpp leen voilà xool tur Muhammad na ko tur li xoolal tey day sànni ñoom daanaka koo jàpp ñooy ñii quoi. léegi quel mauvais ambassadeur pour l'islam lool yéen a ñaaw lu ngeen di lu ngeen lu l'islam te tur bu tee sell bi nga yor xam ne jullit nga ngay ngay def yii ñii ñii ñu naan voici les musulmans catalogue leen nag après ngeen ñëw naan gars yi dañoo raciste s'il y a un relent dëgg la waaye yéen a leen may du grain à moudre waaw jàppale ngeen leen ci loolu yéen a jëpp loo xamante ne lu la wàng la laa wax arrêté leen lu ñu leen wax ngeen ne dañoo raciste lu dëgg lañ wax kon nag le fait ah lii day wane ne kon gaa yi ñoom mën nañoo am waaw mën nañoo am de mën nañoo am waaw waaw allahu akbar allahu ay dañ ci gis ne yonent way saa saa min doon dune taa yooyu mooy sha'ir ndeysaan moo ci ëppoon waaw moo tax loolu la bu doon ci ñun wolof yi dañ naan dañ naan kon ceeb <laughs> ceeb lay doon allahu akbar <laughs> waaw allahu akbar loolu lu am am solo la yi ciy gis yeneen tuwaay saa saa mbay sànn ni mu wàcce woon bu pom ni mu dëddoo woon àddina tey dese rek lu néew waaw waaw nga xam lépp noonu ca kër gi ci occasion yi ñu la waxoon mooy tax lépp jeex dara dootu fa woon gan yeeg nangam ak lu ne waaye di wane tamit ah, ngëneelu dund bu mel ni ndax yonent way saa saa nii la génne àddina te wallahi suñu waroon dane wala al axiratu laka wala min al ula sa lépp lu mujj moo gën sa lu njëkk te nii la génne àddina ay waay kon ni'ma waay ah ni'ma est-ce que <laughs> aji mu ñaakoon ci dund gu xat tey day loolu néew xadiis yi mën nga ci jàngit ngëneelu saxaaba kii soxnaam yi soxnaam yi neuf soxna nga yor leen benn cent la yor cent moo la dese tey xam nañu ko taggal tëggaluñ ko ay tama defuñ groupe eh yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag lii nag doy nag waaw lii mooy lan lii yow sax yeneen trois cent cent yow itam ne dama ngi saa kër nag. déet <laughs> Allahu akbar mooy seenu muñ ndeysaan waaw seenu mën muñ waaw di modelu bépp femme Allahu akbar waaye ah. <laughs> ah am na beneen affaire ah ah. mooy beurre bi Seydina Anas wax ne dafa indi beurre boo kii euh, euh, boo xam ne dafa xaw a ihalatin sanixa waaw xam nga beurre en général walla diw mooy bu dee ne kon xet gi daa soppeeku tuuti loolu yàqu ko waaw yàqu ko waaw ah gars yi fromage sax moom genre camembert yi moom gars yi moom léeg-léeg man du ma ko mën a nooy mais gars yi dafa neex quoi surtout bu nekk frigo. yaa subhaanallah <laughs> léeg-léeg kon xet gu soppeeku kese bu doy ñu ne mbir mi baaxul loolu yi dañ ko ciy jànge bu doon lool la kon saxm gii muy eh, graisse gii Seyna Anas doon indi nga xam ne Seyna Anas nee na bi xubzin bi xubzi sha'irin wa ihalatin sanixa buru boo xam ne diw goo xam ne xet ga xaw naa eh, ba eh, xam ne xet ga xaw naa soppeeku waaw si une fois ceci dit bu dee ne c'est avéré wala li ëpp ci njort yi que lii boo ko jëlee mu gaañ la indi le problème wër gu yaram ak loolu bu boobaa ad-dararu yuzaal waaw boobu mooy ñëw taxaw mooy li nga xamante ne nii darar lor la dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy toxal waaw talaa darara wala dirar wala tulqu bi anfusikum ila tahluka la borom bi wax bu leen sànni seen bopp ci loo xam ne moo leen di alal bu boobaa nga jël précaution waaw lekk yi neex na neex na waaye loo xamante ni nag day indi ngaañ bu boobaa ah yuqaddaru bi qadariha ñu ne la nag arrêté waaw kon loolu yëpp dañ koy jàngee ci hadis bi hmm? léegi nag ñu teg ci beneen bi parce que bii mu ciy teg gisoon nañu ko moo tax kon duñ ci taxaw kon mu ne hadis numéro al imaamu alxaafidu rahimahullahu taala an-Nawawi mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala laqad ra'aytu sab'iina min ahli as-suffati maa minhum rajulun alayhi ridaa'un immaa izaarun wa immaa kisaa'un qad rabatuu fii a'naaqihim minhaa maa yablughu nisfa as-saaqayn wa minha ma yablughu al-ka'bayn fa yajma'uhu bi yadihi karahiyata an turaa awratuha rawahu al-Bukhari rahimahu llahu taala Allahu akbar Allahu akbar mu ne wa an Abi Hurayra hadis numéro cinq cent six lii mu ngi koy jële Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaal mu ne nee na laqad ra'aytu dëgg-dëgg gis naa sab'ina soixante-dix waaw min ahli suffati bokk ci waa suffa lool taxawoon nañ ci waxoon nañ ci jotaay yee tawul ñu ciy taxawaat waa mbaar moom ne way ñàkk jullit ñi ganul islam yi waaw mu ne waat naa ne yàlla gis naa ci soixante-dix yoo xamante ne nii lan moo xew min ahli suffati ma minhum rajulun alayhi rida amul kenn ci ñoom ñooñee koo xamante ne nii am nga mantu boo xamante ne nii eh, bu mat la waaw mooy ab complet amoo ko waaw manul manuñu am kenn amu ci complet li ñu amoon daal imma isaaru soit mu nekk isaar mi ngay takk sa ndigg mu wàcc sa suufu tànk yi sa yeel yi jëm ca sa yeel wa imma kisa wala boo xamante ne nii paaj la ab mbàjj bu diis boo tegoo sa kaw boo xam ne qad rabatu fi a'naqihim takk nañu seen loos wa la ñuy takk seen baat ya lañuy takk cat ya ñaari cat ya minha am na ca maa yablu nisfa saqayni yoo xamante ne ca seen paañ yoo yële ca seen mbàjj yoo yële seen yére yu diis yoo yee yoo xamante ne nii xaaju saq euh, yeel bi lay yeb lay tollool jaari yeel yi wa minha maa yablu ka'bayni am na ñoo xam ne seen boso gën a gudd bay yem ci ndej ci ndejjoor yi mu ne bu ko defee fa yajma'uhu bi yadi la des beneen côté ba ndax bu ko kiiwul day tubbiku waaw mu dajee ko ko ak loxoom karahiyat ndax bañ am turaañu gis awratuhu awraam mu ne xadis bii de kenn ku nekk ci ñoom mu ne rawaahu soloona ko al Bukhari al imam al Bukhari xadis bii nag romboon na ci buntu bii ñu génnoon muy cinquante cinq baabu fadli zuhdi muy xadis quatre cent soixante neuf di noon wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala laqad ra'aytu sab'iina min ahli suffa banim jeexe